Eh, kii eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, dafa ñëw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamul Buxaari soloo na ko si si si al imaamul Buxaari soloo na ko waaw mu hadith bi jaar ci Mawlaana Ibn Abbaas mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ila siqaayati fastasqaa fa qaala yaa Fadlu idhab ila ummika fa'ti rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi sharabin min indiha Mawlaana Ibn Abbaas nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw fekk mooy fi nga asiqaaya fi ñuy eh, tànke di jox nit ñi ñuy naan ci mba ndoxum zam-zam bi yonent bi alayhi salaatu salaam fastasqa mu ne léegi mu agsi mooy bi mu tawaafee agsi ne léegi jox leen ma jox leen euh, naan mooy rootal leen ma ma naan ci zam-zam léegi nag Seydina Abbas ne radiyallahu ta'ala anhu hein Seydina Abbas ne radiyallahu yaa Fadlu waaw <laughs> ne ne yow al mooy doom ji doom ju mag ji. izhab ila ummika demal ci sa yaay lu mu dina gaawee. demal ci sa yaay fàtti boo demee nga indi demal ci sa yaay nga indi hein fàtti rasulallahi sallallahu alayhi wasallam bi sharabin min indiha waaw demal ci sa yaay yow alfadlu nga indil yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak naan lu mu naan fa sa yaay mooy wayew zam-zam bii moom nga xam ne boobu ñun ñi ñu ciy rooteeg di root ak nii bi mu waxee lool yonent ma lay saar-saar ne isqini ne ko déedéet isqini jox ma ci ndox mii laa wax <laughs> ki zam-zam ji laa waxuma ñu may utul meneen ndox moo xam ne feneen lañ koy jële <laughs> isqini fa shariba min <laughs> mu ne Seydina Abbaas noo jox ma ñu ndox mii man naan dal ma ci lii rek waaw jox ma ci lii rek mu ne qaala ya rasulallah innahum yaj'aluuna aydiyahum fii yone Seydina Abbas ne yonent mi alay saatu salam mais non yonent mi alay saatu boo gisee boo gisee ma ma ma wax al al dem jëli kii bi dem ci yaayam indil <laughs> la indil la affaire bi mooy ne affaire bi euh, euh, nit ñi dañ ciy dugal seen loxo yi de waaw mooy ñun ñii dañu ciy dugal suñu loxo yi dañuy du ciy dugal suñu loxo yi mooy ñun niñ koy tànk sa waay ñun dañ ciy dugal suñu loxo yi yonent bi aleyhi salaatu salaam insisté bi mu waxee dañ ciy dugal suñu loxo yi <laughs> mu ne ko isqin yi ma ne jox ma ci ma naan même dee ci ngeen di dugal seen loxo yi allahu akbar abalee privilège te wallahi moo yeyoo yooyu waaye gis nga de huwal qudwat mooy jàngalekat bi avant ah les privilèges c'est le président kon moom lañ njëkk ci mais mu ne déedéet du ma naan fi nit ñiy naan duma ma fajoo fi nit ñiy fajoo ah <laughs> loolu mooy lan samay doom du jànge fi doomu peuple bi di jànge loolu diine de loolu lu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga <laughs> Allahu akbar Allahu akbar ah, ah. moo tax ci riwaaye imaam at-Tabaraani bi yonent bi aleyhi salaatu bi Seydina al-Abbaas bi mu ko waxee loolu ne ko way tee ngaa bàyyi ñu nàndal la ci suñu néeg suñu kër yi ndox ya fa ne ndax moo gën a bu doon tey mooy moo gën a potable moo gën set moo gën a wóor yonent bi aleyhi salaatu salaam ne laa laa kenees kënee bi maa yashrabu bi maa yashrabu minhu naas Allah à <laughs> abaa waddal leen privilège yi nga xam ne jël ay nit di leen defal loo xam ne dara ñoom ñu ne ñooy njiit yi mais du ñu bokk ak ñi ñu jiiteel dara waaw walla iyaatu billaah loolu ku yonent bi alayhi salaatu ku lislaam yar bu mel noonu foo ko gise rek mooy les laïcards yonent bi alayhi salaatu salaam nee laa ah, déedéet du ngeen ma nàndal ci ci dox yi ci kër yi déedéet laalaa kinis xini li am ba des mooy isqini nandal ma mimma yashrabu minhu nnaas nandal ma ci li nga xam ne moom la nit ñii di naan waaw man ci loolu laay naan mais naanu ma ci li nga xam ne dañ naan ma bon xam nga loolu xam nga lii nii allahu akbar waaw oh, oh. waaw fa shariba ñu fa ñu jox ko fa shariba min ñu jox ko yeneen timale saa saa ci loolu la naan eh, bu doon tey sëriñ eh, déet teen bii nga xam ne xale yi dañ ci kii ñii bu ñuy bu ñuy root duñu def ndànk nañ leen seet ca ndox ma gën a te pourtant na Abbas li mu def noonu la parce que yonent ma lay saab saab mooy mooy yooyu yu gën waaye nag moom ay mooy jàngale la mooy jàngalekat bi te noonu la mel bul fàtte ne Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko tànn loowee entre mu nekk nabiyun nekk buur nekk yonent wala mu nekk jaam nekk yonent Seydina Jibril dana ko tànnal nekk jaam nekk yonent te loolu la tànn allahu akbar waaw moo tax mu ne woon waaja waxoon nañ ko fan yële ba mu ko woowee waa ji ñëw kii yi di yëngatu mooy ci kaw fi ñuy yéye boo yéye fii yëngatu foofu ci kaw mu yëngatu ndax tiit mu ne ko defal ndànk bul tiit man nekkuma lu dul doomu jigéen goo xam ne da doon lekk yàpp wu ñu weer ci naaj wi ba mu wow koŋ fii ci mag man koo koy sama yaay ah. kon nag jarul jarul di tiit loo may tiital bul tiit bul ñëw di kii waaw kooku moo yonent bi alayhi salaam waaw te loolu la yare woon saxaabaam yi moo tax Seydina Omar ah, yaa man raa Omaran taksu burdatoo wa zaytu udmun lahu wal kuuxu mawaahu Allah Allah yaa man ra'a umaran taksuuhu burdatuhu wa zaytu udmun lahu wal kuuxu mawaahu Allah yaa man ra'a umaran ha aay way yow boo gisoon Seydina Omar man huwa yaa hada ibnul Xattaabi ki yonent bi alayhi salaatu yar nu mel taksuuhu burdatuhu burdaam boobu moom la doon sol waaw bi ñu ko xamee woon nekkul xalifa ne ah sama garde manteau yépp sama garde ki yépp nañ ko changer ñu jox ko million ngir mu dem échanger ji jëndi ay costume ak yooyu déedéet wala mu changer yéreem yépp mukk mukk mukk mukk mukk mukk ba ñu ko xamee woon daam bu jot boo bële moom Ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom la doon sol waaw te noonu la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom tamit mi yonent bi alayhi salaam yar gis nga keroog ba ko waa Kuufa doon naan day génn day nekk ci biir ñu koy xaar du génn ba mu ko wooloo Seydina Omar ne ko ah saadu de lii lii lañu wax waa lool lu mu fa demee noonu mu ne ko seek ñii kii li muy wax waxul dëgg li tax nag may xaar mooy tuuma yi ñuy wax amul ñoom dañ fa damay nekk ci biir di def lu ma neex mooy sama benn yéere da laa yor moom laa yor yére bi ma fi jóge dem nekk gouverneur Irak Kufa nekk fa gouverneur yére boobu laa yor bu tilimee nag ñi may def mooy dama koy fóot weer ko di xaar mu wow ngir ma man koo sol mën a génn loolu lañ may tuumaal naan ma damay nekk ci biir du ma génn mu ne ko zaaka zanni bika ya aba Ishaq Allah loolu de mooy njort gu rafet gi ma amoon ci yow yow abu isxaaq li seydina sa'd ibn abi waqaas haa'ulaa'i humu alladhiina rabbaahum almustafaa wa laa ñoo ñële ñoo ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaam ni suñu borom belli tànn ko ñooñu la yar te ku mu yar doy na gis nga mooy al al at-ta'liimu bil af'aal jàngale ci gis appliquer di def tajriba di def nit ñi di capter di xam ne kii nii la loolu moo gën a neex a jàpp que discours yoo xam ne comme ni ñu ko waxe woon xool leen li may bu déglu leen li may wax waaye bu leen xool li may def hada qawlu man laa aqla la loolu mooy waxu koo xam ne amul xelam walla yàqi ndax manu al qudwa danga koo war a mat danga war li ngay digle nañ la ca fekk waaw waxoon nañ la Seydina Shuayb bu waxoon radiyallahu alayhi salaatu alayhi salaatu wa maa uridu an uxaalifakum ilaa maa anhaakum an man bëgguma an uxaalifakum ma tere leen mbir fekk leen ci mbir ngeen koy def seen leen ngeen di def lu xaraam ma ne leen hee yaa qawmi yéen samay ñoom ittaqullah ragal leen yàlla ba ngeen génn leen ci lu bon loolu ngeen ñëw ba ciy génn di jóge fële di ñëw ngir fekk si ma may rombanteeg yéen ngeen di ñëw ci lu baax li ma leen di woo man ma jóge ci lu baax li di dem di weesaloog yéen ngir dem ci lu xaram la ngeen newoon wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa allah allah allah kon mu ngi noonu de gis nga gis nga yonent bi alei saatusalam ni mukk mukk duma fi duma naan ci li yaa fadlu fan bàyyi teex sama bàyyi loolu nga wax yaa abbas man duma def loolu isqini alfadlu jarul muy dem ca kër ga di uti ndox mu ma jox ca yaayam déedéet waaw déedéet waaye ah, isqini laa laakin isqini mimma yashrabu minhu an-nas waaye waaye naan dal ma ci li ñéppi naan boo nekkee njiit di woote naan gaa yi foo mooy loolu nga yi xam nga rek discours politicien faut consommer local waaw manger local waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom ci boppam boo demee frigo local amu fa y a rien de local tout est hatta sukkar bu besin saay bu bu bu bu bu Saint-Louis bi sax du ko jël bañ na ba dañ koy commander bokk na ci service u palais bi wala ministère bi wala fii am duggam France lañ koy defee hein bu ñu defee la appel lancer appel d'offre dañuy fexe écarter les producteurs nationaux te foofu baroon nañ ne ñun nag lii c'est exclusivement réservé à suñu dëkk parce que c'est pour la promotion du produit local mais duñu ko def ci ya gën cher la ñuy jënd même bu doon France sax duñ jël li gën a yomb de marque de luxe waaw ba pare nga ñëw taxawu na nit ñi ko foo consommer sénégalais de leen lekk lu ñu bàyyi ci réew mi waaw te ku la yóbbuwoon ci marché bi xàmmee woo ceebu Richard Toll ak ci ceebu Vietnam lu dul xanaa ñu bind ko ci ca ca kaw carton ca ca ca ba waaw. ku la ko jox nga ne daa bari tànn ba pare bëgg nit ñi di ko lekk waaw moo tax euh, ñun ñun dañuy fond waaw mais ni suñu njiit yi mel ñun noonu lañu mel ku nekk ca échelle ba nga nekk noonu nga mel. aji wax ju ne képp koo xam ne kii prêche la bonne parole boo seetloo moom sori na bonne parole boobu muy wax boo ko seetee ba ca biir aka soreg lool aka soreg lool waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar moo moo tax ñun moo tax ñun ñun ñun suñu affaire suñu affaire suñu affaire xëyugul réglé la ilaha illa allah allahu akbar hmm. luñ paree bu ñu réglé non ñun moom ñoo ñun ñun ñun ñun pareeguñu waaw xam nga am na ñoo xam ne ñoom euh, dinañu fexe bu nekkee njiit nii dañuy fexe def ko mooy pour de raisons politiques mën nañ ko def mën nañu def loo xam ne dañuy bokk ak population bi di def lenn mais pour un laps temps pour lan ngir rek muy image mais image la pour ñu ne voilà le président du peuple le député du peuple le gouverneur du peuple waaye lui qui baigne dans le peuple ah voilà kii moo xam peuple bi ah. mais mais hatta mais loolu loolu da gis ne waa ji sincère waaw da gis ne waa ji nga gis ci ñàkka di di di seexlu li nit ñiy def li nga xam ne lu baax la nit ñi di ko def lu dagan nga koy xeeb di ko seexlu xam nga fii ni euh, Seydina Abbas ne nit ñi dañ ciy dugal seen loxo yonent bi alayhi salaam mooy ñoom ak ñi ñuy jox ñuy naan manoon na nit ñi dama koo seexlu mais non dane jox leen ma li nit ñi naan laay naan waaw li nit ñi naan laay naan yonent bi aleyhi salaatu bu masoon a toog ci mbooloo kenn du xam mooy kat dañ ko doon laajte gisoon nañ xadiis Seydina Dimaam ibn Sa'laba keroog bi mu ñëwee daal di eh, takk gëléemam ci buntu jàkka ji bu doon ne moos yonent bi aleyhi salaatu day tooge noo xam ne ñéppay xam ne moom la du laajte mais dafa ñëw gis ñépp toog mu ne ay ayna Muhammad ana Seydina Muhammad laay laaj ci beneen riwaaya bi ayna ibnu Abdul Muttalib ci beneen riwaaya bi njëkk a wax sànq na Muhammad ana Seydina Muhammad ñu ne ko mu ngi nele mooy ci toog nii ci suñu biir ci féete nii mu ne ibnu Abdul Muttalib yaay laaj ngeen nan ma yonent bi saa saam ne ko wuyu naa la waaw kooku bu doon koo xam ne bu ñu agsee ci mbooloo mi ñépp gis fa mu ne ñu xam ne mooy diw konoon kooku loolu loolu mooy tawaadu waaw sori nag laa fausse modestie bi nga xam ne ñun moom lañuy ñuy beñe moom la ñu wu moom la ñu nekke bu ñuy wax ñaan man mu bon nii te ku la ko waxoon ci tànt nga mer bu futt jàppe koo ko sa ennemi ba at ilaa yow mi diin dootoo ko tudd bu deewee sax dijëm doo fa dem parce que waxoon na la yow ku bon ci ci mbooloo te kat fii ngay taxaw naan man ku bon kii man mii nga xam ne tekkiwu ma dara ça c'est de la fausse modestie amul njariñ waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam seexloo lool ni nit ñiy lekke ak li ñuy naan waaw waaw même bu dee loxo yi nit ñi ciy dugg lool ten da da ko yàq taxul nit ñi est daa tax mbir mi nekkul maa u Zamzam li mu doon est-ce que da koo dindi kon yonent bi alayhi lii la def te bi muy naan kaana ala ba'ire waaw waaw allahu akbar